rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-saalis ashar as-saani wal ishruun an abi muhammadin abdillahi bni amri bni al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam arba'uuna xaslatan alaahaa maniihatul 'anz ma min aamilin ya'malu bi xoslatin minha rajaa sawaabiha wa tasdiiqa maw'uudiha wa tasdiiqa maw'uudiha illaa adxalahu allahu biha aljanna rawaahu albuxaari rahimahullah almaniiha an yu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha thumma yaruddaha ilayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala ngi ci garab gi nga xam ne moo puwaay xadiis yi ñu rombagul yépp eh, bi nga xam ne ci lañu tàmbali téere bi ba nga xam ne moo ci gën a muy garab gi nga xam ne day wone bariwaayu yoonu yiw yi waaw bariwaay yoonu yiw yi gisoon nañ ci xadiis bi détail bi ñu génne xadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu huma bi waa Banu Salima bëggee toxu ak xadiisu Seydina Abul Munzir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu waaja nga xam ne daa dëkkoon fu sori këram a ginoon a sori Medina waaw mu waxoon ko la may wax waaja tontu ko ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne qad jamaa Allahu laka zaalika kullah dajaleel na la yiw yooyu yëpp ngay yaakaar ci li ngay dox di ñëw ko delluwaat sa kër di ñëw ci jàkka ji dañ ciy gis tamit ngëneelu dem jàkka voilà ngëneelu dem jàkka kon mu ne bi mu ne as-saani wal ishruun moom al imaam an-Nawawi rahimahullah mooy ñaar ak ñaar fukk muy ñaar fukk ak ñaar di hadis numéro 22 ci bunt bi. waaye mooy hadith numéro 138 biñ tàmbalee téere beeg léegi mu ne an abi Muhammad mu ngi koy jële ci sahaaba boo xam ne dakkantalam boo doon bàyyi Muhammad sallal ah <laughs> voilà loolu la a way da war a nekk mu sallallahu alayhi a ñëw après su moom après loolu boo ne xam na li bëgg <laughs> voilà an abi Muhammad jële nañ ci bàyyi Muhammad mooy kan Abdullah ibn Amr muy Seydina Abdullah di doomi Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ah, annahu qaala mu ne moom de neena Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As la ibn eh, As ibn Wa'il as-Sahmi eh, mu ne radiyallahu anhu annahu qaala qaala radiyallahu anhuma moom bàyyam Amr ibn al-As ah annahu qaala mu ne arba'una xasla yonent bi alayhi salaam qaala rasulullah yonent bi alayhi salaam nee na arba'una xasla quarante jikkoo ngi waaw ci riwaaya imaam Ahmad mu ne arba'una xasana quarante ñeent fukki ay jëf yu yiw ñeent fukki ay jikko yu mag yu tedd alaaha yu bi jikkoowoo ba ca gën a kawe manihatul anz waaw manihatul anz ba nga xam ne moo ca gën a kawe mooy nga joxe loolu lay wax almaniha imaamu Nawawi rahimahullah mu ne almanihatu an yu'tiyahu mooy nga jël sam xar wala sa bëy wala sa géléem wala sa nag jox ko benn waay an yu'tiya mooy mu joxe benn bàyyi maam bu mu yor benn juróom iyaaha jox ko benn waay ngir lan li yakula labanaha ngir mu lekk soo <laughs> benn la <laughs> waaw waaw waaw <laughs> mooy ngir mu naan man koo ratt ca soow benn la li yakula labanaha ngir mu naan waaye laban tamit waa ji naa jël soow mi defar ko genre fromage genre beurre bu mën a lekk waaye li yashraba mooy ngeen gi mu naan labanaha soow ma mooy mu jëfandikoo ko di ko rat après mu de summa ginnaaw gi yarut daha ilay nga daal di koy delloo moom waa delloo la loolu mooy almaniha voilà loolu euh, kaw gi dañ ko doon def dañ koy def mu nekk jikko ju moo tax yeneen lay sàttaan ne alaaha ay jikko yu taaroo gi yooyu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na ñoo xam ne commencé eh, fexe nañu hein dilim yoo yële hein ah, ndax dafa am ñoo xam ne dañ ne noo lii eh, yeneen tubaab yi saa saam da koo wax noonu waaye ëpp na yooyu mooy yii la wax comme si comme que euh, mafhumul adadi mooy man bu ma joxe benn nombre manuma cee déggee ne ah kon loolu day wane ne affaire bi amul lu ëpp loolu waaw dëgërul ci ñu bari ci usul ñu ne lii dafa wax loolu waaye tekkiwul ne loolu kese euh, euh, fitra yi bi wax fitra yi de juróom yi ci fitra yi mais du loolu kese fitra yi ëpp na lool am na yeneen xadis yu indi yeneen yu ëpp yooyu kon ñu ne am ñoo xam ne loolu lañu am ñu ne non non mën naa nekk que ne kese la waaw waaw. kene yii la te yooyu lu ñu xam la waaw sauf que jikko yi dëgg la moo tax ñu njëkkaw dañ ne yooyu dañoo bari yi yoonu yiw yi jikko yu taaru yu yu kawe yi dañoo bari yonent bay saa saam da cee lii rek ala sabilil misaal la daal di lim yii waaw léegi nag am na ñoo xam ne nag dañu ne eh, fexe nañu lim waaw kene yii lii la voilà te ne walla di lim ay mbir ñenn ñi boole ci ne mooy ci hadis yi comme hadis yi ñu romboon dimbali kuy liggéey liggéeyal al axraq ki nga xam ne moom dese naa man li muy def wala manu ko ak tamit koo xam ne mbaru dàllam daa am problème nga régleel ko ko ak suturaalub jullit ak yu mel noonu lim nañ daal yu bari na yooyu ak tamit li nga xam ne xars gi ñu gisoon ku jëmbatu jëmbat ab ab ab ab garab fenn mu sax picc ya lekk ci wala nit ñi loola ak yoo ak mbay ak yooyu yëpp ak ràmmu nit ak seeti ku feebar yooyu yëpp lim nañ ko loolu lépp dëgg la ay yu baax la yoo xam ne yu yiiw jikko yu yiiw yu tedd yoo xam ne ñëw na ci xadiis yi waaw léegi euh, kanta loolu euh, bon insha allahu taala loolu arbauna yooyu euh, ku bëgg lu yaatu boo demee ci al imaam al xaafis rahimahullah bi muy sharah hadis bi ndax imaam dinañ gis ne dana rawaahul Buxaari di nga fekk ay mbir léegi kon mu ne mu ne eh, kon arba'una xasla bu ñëwaatee quarante ay jikko yu tedd ngi yu noble yu baax te rafet a'laha ba ca gën a kawe hein mooy lan manihatul ansi wax nañ la mooy lan mooy nga jël al ans nag mooy as mbëy chèvre pas ak bëy su ndaw mais cher mooy bëy boo xam ne am na doom ba am soow nga daal di koy aal sa benn mbokk liñ doon wax sànq waa kaw ga dañ koy def waaw léeg-léeg jël nga xool de yow boo dee dañ koy ñëw occasionnellement da ngay ne fas yi diw moo ko moom ndeke moomu ko wala mbaam nii kër waa kër baa diw moo ko moom déedéet pas balee ko moom directeur fee daf koo jox ngir comme que gis na ne moom këram amul war naa bay te amul ay fas amul lu ko jàppale wala benn fas la yor moom nag yor na ci lu doy mu jël benn maamam wala benn fasam jox ko ko waaw bu ko defee moom bu koy liggéeyal ci nawet bi après mu delloo ko ko loolu lu baax la géndoo yarentuway saasaam ñooyu bi gën a kawe waaw waaw esprit Dakar waa moom dàpp na ne lépp mercantile la war a nekk waaw lépp daal daa war a nekk daal loo mën loolu de lii yonent bare saa saa am ne mooy manihatul anzi nga jël sa chèvre sa bëy boo xam ne am na soow daal di koy joxe ngir nit ka nga ko jox daal di jëfandikoo soow ma ah looloolee mu ne ma min amalin amul benn jëf ya'malu bi xaslatin minha amul benn nag ci quarante yooyu ah ci jëf yu baax yi amul jëf maa min aamin amul benn aji jëf ya'malu boo xam ne day jëf bi xaslatin minha ci benn ci quarante yooyu rajaa sawabiha am yaakaar bu ko defee borom bi yoole ko fay ko waaye wa tasdiq dawam koy def ndax dëggal maw'udiha la nga xam ne mooy pay ga ca borom bi digle bi ci yonent bi lay saab saab wax ak yonent ak te jëli ko ci boromam ngay dëggal loolu ba tax nga koy def tey yaakaar borom bi fay la illaa lu dul ne adxalahu allahu biha aljanna borom bi dina jaare ci jëfam joojee mu def ak dëggal gëm ko dëggal ak yaakaar damu yaakaar payam dina ko ci dugal aljanna allah mu ne rawaawu waaw soloo na ko al Buxaari yu muy al imaam bi war naa ñëwaat ci téere bi hein hadis cinq cent cinquante et un insha allahu taala kanta lam def ci suuf almanihatu ay yu'tiyahu iyyaha li ya'kula labanaha loolu gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi hadith bi ah, imaamu Nawawi imaamu Nawawi mu ne rawaahu Buxaari al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi mu ngi ko di ci kitaabul hiba wa fadliha wa tahridi alayha baabu fadlil maniha waaw kitaabu téerib maye ak gëneel yi nekk ci maye ak di eh, soññ nit ñi ci loolee ñuy def léeg-léeg di joxe te yàlla tax waaw ñu bañ cee seet dara retour sur investissement lu ñu naan bu ma joxee la ma cee am te gannaaw déedéet foofu mu ne baabu buntu fadlil maniha gëneelu maniha mooy nga jël sa xar wala gëléem jox ko kenn ngir mu jëfandikoo ko après delloo la hein meew ma wala soow mu ne haddathana Musaddad moo ne haddathana nettali nañu Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan rahimahullahu ta'ala qala haddathana Isa ibn Yunus mu ne ko nettali mooy Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq rahmatullahi alayhi fami bu barke la ngi al-Kufi rahmatullahi alayhi al-Hamadani rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana nettali nañu al-Awza'i muy imaamu waa Sham imaamu waa Shaam Abdurrahmaan ibn Amr ah, Abu Amr al-Awzaa'i ash-Shaami ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi hmm, al-Awzaa'i Allah ah, qaala haddathanaa Hassan ibn Atiyya mu nekk ñu nettali mooy Hassan ibn Atiyya al-Muhaaribi mawlaahum rahmatullahi alayhi an Abi Kabsha as-Saluuli moo ko jëlee ci Abu Kabsha as-Saluuli ash-Shaami rahmatullahi alayhi qaala sami'tu Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma yaqul mu ne dégg na Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yaqul mu naan qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na arba'una xasla waaw juróom ñeent fukki ay jikko quarante ay jikko yu kawe te baax ñu ngi nii alaaha ba ca gën a kawe manihatul anzi waaw mooy nga joxe sa gëléem wala saw nag wala saw bëy wala sa bëy saw xar sam xar ngir mu jëfandikoo euh, soow ma ab jamono après mu delloo la ko ah di bii nag bëy la wax ma min amilin amul benn aji jëf yaamalu buy jëf bi xaslatin ci benn min ci yi ma tudd nii ci quarante yooyu raja a sawabiha yaakaar paye go wa tasdiqa maw'udiha dëggal lañ ko dige illa adxalahu allah biha aljanna qaala Hassan li la imam al-Bukhari mu ne Hassan nee na fa'adnaha ma duna manihatil and min raddi salam nee na ñu daal di koy compter quarante yooyu yoo xam ne boo ci boolewul manihatul anzi yi gën a moo yi féete suuf comme que nee na bii wa gën a kawe mu ne min raddi salam delloo nuyoo tashmitil aatish ki nga xam ne dafa tisóoli ne alhamdulillah nga ne ko rahmukallah wa imatatil adha anit tariq ak li nga xamante ne mooy far toxal lépp loo xam ne day lore ci yoon wi wa nahwihi ak yu mel noonu famastataana an nabluwa xamsata ashara xasla mu ne bañ ko defee nag ñun ah manuñu woon ci àgg quinze ah loolu la ki nga xamante ne nii Hassan wax euh, mooy Hassan ibn Atiyya male bi ko jëlee ci eh, abi Kabsh as-Saluli rahmatullah alayhi eh, moo tax ku mel ne ñoom imaamul xaafis nag boo demee foofu moom eh, compte lu ëpp quinze yi nii voilà léegi mu ngi noonu waxu naa la daal boo ci bëggee lu gën leer waaye loolu insha allahu taala du loo xam ne day tënk du ne quarante yi kese la waaye mooy buntu yiw yépp boo ci def te gëm te mu sax ci alquran ak sunna borom bi am yum ci diggee moo xam ci alquran wala ci lan nañu yonentam alayhi salaatu wasalaam ci hadith yi nga def ko bi yaakaar borom bi yoole la ci te dëggal la xam ne moom lañ ci digle loolee lu dul ne borom bi insha allahu taala dina la ci dugal àjjana mu ngi noonu kantaan ak yeneen lim yi moom boo demee ci yi nga xamante ne ni mooy fiñ la wax sànk di ko fa fekk ay lim yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wax rahmatullahi alayhim kon hadith bi dañ ciy jàngale ne kon gis nga yéef yow xatta boo amee sa dara loo xam ne yow mooy ne yow fadlu la ci yow waaw yasalunaka maada yunfiquna qulil af waxal ana lan la ñuy séddali lan la ñuy dépenser waxal li des xam nga ne ki ñëw ba am am xar moo xam ne dafa fees dell ak soow man koo jox mbokkam ngir mu jëfandikoo woon mooy fekk na moom am na loo xam ne lu ko doy la waaye am nañu baax ñoo xam ne wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa waaw ñoo xam ne dañuy gënale ëppal ah seen mbokku jullit ci seen kaw même bu dee ne am nañ aajo bu rëy lool nag moo gën a tee kawe waaye ci def en général mooy ne moom am na lu ko doy xaram yi nii mu téye ko da waaw man na rek mais mu jox ko këne yiw la ciy am même lool bu ko xeet ndax yoonu yiw yi dañoo bari waaw nga jox ko mu jëfandikoo ko waaw jox ko mu am loo xam ne daa waroon a voyage amul war waay nga aal ko sa oto waaw waaw moom itam mu bañ a nekk koo xamante ni day këdd rek di accélérer yi dóor ko fu ne ñu flashe ko fu nekk ba pare mu ñëw assumé wul ba ñu nangu yow it say say point loolu it taxul ñuy wax <laughs> ah loolu tamit taxul ñuy wax ah, <laughs> ah bu bu bu fu ñu ne cinquante kilomètres la waa ji daw soixante-dix wala cent ndekete yoo am na radar wala police yi dañoo accosté woon fenn. ne ko rek ne yow moom cinquante ngay daw ay cent cinquante wala cent soixante dix yow nangu nañ sa permis moom mu mu njuuy jaay joxe euh, joxe sa adresse mais comme que sa oto la sa oto moom lañ mooy bu dul de yi dañ laa da dañoo nekk ñenn ñu nekk fii bu ñu flaatee kenn wax ña nekk ca kanam ñu jàpp ko ne leen euh, immatriculation telle mu ngi doon da- euh, arrêté leen ko bul yooyu xam nga lu bari noonu la ñuy def mais léeg-léeg duñ def noonu ah dañ lay bàyyi nga dem foog ne yow ricc nga wala radar bi nga xam ne dañ koo kase mu flashé la wala mu ngi fi sax yow da daamu këdd rek nga accéléré rek ñu dóor lu ko loolu it taxu ñuy wax waaw wala waa ji mbir mi tamit nga ñëw waaye yow sonal ko toppatoo woo ko moom la koy jox mu ngi duuf nag wee ngi duuf bari soo nga ñëw nar ko koo delloo mu ràgg. nit tamit bu nekkee koo xam ne dañ naa defal yiw tamit da ngay xam delloo yiw quoi voilà waaw loo ñëw ñu jox la ko nga ñëw indi ko mu am ay hématome fu ne walla ay gaañ-gaañ fii walla fii dagg na xar mi fii ci te bañ na koy jox loolu tamit euh, ki ñuy jox tamit daa war am xelaa ah. walla mooy kii da la koo jox ngir nga jëfandikoo ko waay waay waay xoolal yàlla ci xéewal gi ak mbaax gi mu la defal ba nga bañ koo delloo li nga xamante ne mooy safaanu mbaax a ah, mu ngi noonu parce que quand même ku la ne hal jazaa'u al-ihsaan illa al ndax jëfu yiw nekk lu dul yiw loolu la war a doon waaye doo nekk ñu defal la yiw ba pare nga ñëw ba pare di kaas naan waaye walla walla man laa ñu ma ko woon walla ah, moom moo ma ko jox walla ah, bu xamoon ne loolu kon lan la ma a jox non c'est quoi c'est c'est c'est affaire affaire affaire affaire manque de savoir vivre yooyu mooy la waroo waxee bu dee sax du yaa ko am lu ko dal moom nga ñëw jéggalu ak yooyu yëpp léegi wax dëgg yàlla man daal fii laa nekkete yoo eh, xaw ma lan moo ko dal ak yu loolu wax yu mel noonu loolu du jikko loolu du jikko yu baax loolu jikko yu xam ne du nit war a mel noonu waaye xool suñu année bi. <laughs> moo tax léeg-léeg ñenn ñi sax di hésité ci yooyu ay ay dañ leen koy jox lu la naqar rek nga ci am ah <laughs> aliyasu billah waaye daal li gën kawe daal ci yooyu mooy yi sa mbokk moo xam ne gis nga ne am na aajo nga aal ko dara ngir mu jëfandikoo ko delloo la waaw waaw kon nag mu ngi noonu ah mu ne kon xadiis bi ci tegu mu ne as-saalis wal ishrun an Adiyy ibn Haatim radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuula sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul ittaqu an-naara walaw bi-shiqqi tamra muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin lahumaa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa minkum min ahadin illaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan fayanzuru aymana minhu falaa yaraa illaa maa qaddam wa yanzuru ash'ama minhu falaa yaraa illaa maa qaddam wa yanzuru bayna yadayhi falaa yaraa illaa an-naar illaa an-naara tilqaa'a wajhihi fattaquu an-naara walaw bishiqqi tamra faman lam yajid fabikalimatin tayyibatin kon al-imaamu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu ñuy indil beneen hadiis ci garab gii nga xamante ne nii mooy Eh, garabu bi leeral ci toolu nit ñu sell ñi eh, jëf li nga xamante ne nii mooy jëfu yiw yi bari gi nga xamante ne moom lañu ñu bari lool walillahi alhamdu wal minna nii nag mu koy jële ci beneen saxaaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa muy sayyidina Adi mu ne mu ne as-salisu ashar d'abord ah, ah. muy Seydina Adi ibn Hatim mun a thalith ashar euh, wal ashrun wal ashrun ashar trois ak vingt muy vingt-trois muy ñaar fukkeel bi ak ñett mu ne an Adi ibn Hatim mu ngi koy jële ci Seydina Adi ibn Hamdullah ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu wa arda Seydina Adi mi ibn Hatim baayam moo doon Hatim at-Ta'i mu siiw ma ci qabilatu Tayy lañ bokkoon Adi ibn Hatim ibn Abdillah ah eh? bokk na ci ñi nga xam ne dañoo tuub saa yonent bay saa saam doon yónni délégation yi ak yooyu moom mii bokk na ci tuub jamono yooyu Sayyidina Adi eh, radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'tu an-nabiyya man de dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg naa yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaqulu ak muy wax ne ittaqu naara moytandiku leen safara ragal leen safara dee leen moytu safara walaw bi shiqqi tamra waaw walaw bi shiqqi tamra même bu dee ngaaw lu tàndarma ab tàndarma ngay jël dagg ko même bu dee ne walaw bi shiqqi tamra aw ŋaalu tàndarma ngay dagg ci digg bi hein hein lenn ci tàndarma joo xam ne moom ngay dagg loolu ci boppam na bu ko jaree ngeen joxe ko ngir borom bi fegal leen ci sarax boobu wala ta damu tàndarma moom ngeen di joxe ngir mu fegal leen safara nangeen ko def waaw walaw bi siqi tamra mu ne muttafaqun alayhi ah ah hadis boobu de al imaam an Bukhari ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi daal dinañ koy solo hadis bi euh, dina ñëwaat ci téere bi hadis quatre cent cinq cinq cent quarante six ak six cent quatre-vingts treize léegi nañ jàll dinañ ci ñëwaat mu ne wa fi riwaaya am na ci beneen xam ne lañ solo wa xadiis bii ay version lahuma ñeel leen mooy kan imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima anhu ñuy jële ci sayyidina Adi ibn Hatim ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala qaala mu ne qaala wax na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma minkum amul kenn ci yéen min ahadin ci kenn ma minkum amul kenn ci yéen min ahadin ci kenn illaa lu dul sa yukallimuhu rabbuhu boroomam tabaaraka wa taala day wax ak moom direct waaw Allahu akbar laysa baynahu wa baynahu tarjumaan amul kenn koo xam ne mooy nekk ab interprète sa digganteeg sa borom kenn ci yéen ñi waaw ah, waaw mooy ki nga xam ne booy wax ni ngay gis bu dee président daa dem beneen dëkk beneen woo xam ne dégguñ làkkam comme chinois te chinois président chinois moom nekk fi di wax anglais di wax chinois wala président russe bi léegi président beneen réew mi toog ñu toog am ku nekk ci wet ci wet am. ab tarjumaan ab interprète l'interprète waaw <laughs> ka nga xam ne mooy sotti wax ji kii di wax def ko ci làkki kii kii di sotti wax ji kii di wax def ko ci làkki kii loolu mooy tarjumaan mu ne nag loolu sax du am sa diggante sa borom kenn ci yéen kenn du nekk di di tarjumaanal di di di interpréter ak di di soxalal di wax wax ji kii ah sa borom wax na lii di jottali amut wala di la ko wax yow ngir nga xam li sa borom wax yow ngay wax sa borom muy jottali amut amul benn kuy bi ci yow waaw fa yanzuru waa ji nag bu boobaa dina xool aymana minhu mooy ndejooram dina xool ndejooram fala yara illa ma qaddam lu dul la mu fa jóg la fay gis waaw ca lu baax wa yanzuru ash'aba minhu mu xool fi gina nekk càmmooy càmmoñam ci moom loo bu fa sàngee bëtam waa ji du gis du gis du fa gis illa ma qaddam lu dul li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom la jiital allahu akbar oh oh wayanzuru bayna yadayhi xool na droite ndeyjoor xool càmmoñ gisu fa lu dul li mu jëf li mu jëf li ma li mu jiital ci jëf waaw wayanzuru bayna yadayhi du gis lu moo ne ci kanam aw kon nag mu ne fattaqu naara na ngeen ragal safara moytu safara bay jëf jëf lu leen fay yóbbu te bépp jëf bu leen fay soril na ngeen ci nekk kon fattaqu naar walaw bi shiqqi tamra même mu dee ne ŋaalu tàndarma ngay dagg gi ci dëgg bi am loo dagg ci tàndarma xaaju tàndarma saraxa ko ngir borom bi fegal la safaraaw jahannama nang ko def fa man lam yajid képp koo xam ne trouvé woo loolu bul ne ah man aw ma kon nan laay def mu ne fa bi kalimatin tayyiba na nga sori safara moytu safara ragal safara jaare ko ci kaddu gu teey gu baax goo xam ne moom ngay wax bu la borom bi di sori la safar allah allah kon mu ngi nii mooy yoonu yiw dañu bari hatta manoo saraxe dara amoo dara mu ne la kaddu gu yiw wax ko loolu mën naa nekk lay fegal safara ëllëg waaw hadith bii nii daa am lu waraloon euh, dane rawahu al Bukhari ak imam Muslim mooy euh, muttafaqun alayhi euh, bala ñu jàll mooy ñoom

waaw dafa am solo ñu xam ci ban circonstance la yonent bi saa saa wax woon lii muy kitaabu zaka baabu sadaqati qabla radd waaw mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad qaala haddathana Abu Aasim an-Nabil dafa gudd nañ jàll ah qaala akhbarana Sa'daan ibn Bishr qaala haddathana Abu Mujaahid qaala haddathana Muhill ibn Khalifa at-Ta'i qaala sami'tu Adiy ibn Haatim radiyallahu anhu yaqul mu ne kuntu 'inda rasulillah sayyidina Ali dama ne woon fa yonent bi te ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa jaa'ahu rajulaan ñaari góor ju ko dikkal yashku al-ayla waaw ahaduhuma wala rajulaani ahaduhuma yashku al-ayla mu ne bi ma nee ci yonent bi alayhi salaatu salaam am ñaari góor yu ko dikkal mu ne kenn ki ci ñoom di jàmbat al-ayla ak ñàkk wal aaxar yashku qat'a as-sabil keneen ki moom mu ngi jàmbat agresseurs yi mooy ñuy dog yoon yi waaw ah, di dogaale lool bu foog ne léegi la xew gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam moo toog te lii Medina la woon de du Makka Medina la Seydina wax nañ la jamono yi mu tuub ci gàttal ah mu ne bi ma toogee fa yonent bi alayhi salaatu salaam am ñaari gaa yu ñëw kenn ki ñàkk gi la doon la doon day saal daa ñàkk ñàkk gi di ñëw di jàmbat yonent bi alayhi salaatu salaam moom di jàmbat di plaindre di di plaindre ci eh, agresseurs yi dokkatu yoon yi kon mu ngi noonu agresseurs yi dokkatu yoon yi <laughs> dañu yàptoon de mais léegi sax la tene ah gars ay ñu garaaw lañu woon xam nga am na ci ay ça dépend ci monde bi yan yan coin ci monde bi nga nekk am na yoo xam ne c'est tellement dangereux gaa yi ñooy saisir xam nga suñu réew yi léeg-léeg nga dégg kon ñoo xam dañuy xam ne ay bandee fa nekk heure yu nekk ñuy ñuy ñuy def lu leen neex benn policier du leen du leen inquiété da ngay naan fii dara amu fi ñuy def lu leen neex waaw ñii nag ah waaye ñu ñëw di jàmbat kenn ki di jàmbat qat'a qat'a sabil mooy qutta tariqi agresseurs yi gaa yi dog yoon waaw léegi bi loolu amee ah yonent ba lay saar sànne yonent ba lay saar sànne fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam amma qat'u sabiil fa innahu laa ya'tii alayka illaa qaliil hatta taxruja al-'ayru ilaa makkata bighayri xatiir waaw kanta ki jàmbat agression yi waaw mu ne ko lool de du la dikkal lu dul lu néew mooy fi yëg lu soreetul rek lu bareetul gis nga convoi dinañ génn nga am nañ ciy def marchandise yi jóge Makka hein wala ilaa Makka di jëm Makka jëm Makka sans muy inquiété wu dara léegi jàmm commencé am waaw lool <laughs> wa amal aylatu kantaa ñàkk gi ngay jàmbat yow mais saa du taxaw lu dul ne ah fa inna as-sa'ata la taqumu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu saa du taxaw lu dul ne ah kenn ci yéen mooy yéen jullit ñi ah lu dul ne dina génne zakaatam du trouver ku koy nangu te loolu xew na ci jamonoy Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu waaw loo summa la yaqifanna ahadukum ginnaaw gi mu ne leen nag ginnaaw gi bu ngeen nekkee ci àddina bi ba génn na leen leer ne kenn ci la yaqifanna ahadukum bayna yadayillah kenn ci yéen dina taxaw mu ne kenn ci yéen la yaqifanna ahadukum kenn ku nekk ci yéen dina taxaw bayna yadayillahi laysa baynahu wa baynahu hijab wala tarjuman yutarjimu la waaw te kenn ku nekk ci yéen dina taxaw wat naa ne la yaqifanna dina taxaw ca kanamu boroomam amul digganteem ak moom benn kiiraay benn barrière wala tarjumaanun yu tarjumu la amul kenn ku koy ah sottil boroom bi kaddu ya muy wax ak moom jokkalante ka muy jokkalanteeg moom amul koy traduire waaw summa la yaqulanna la boroom bi ginnaaw bi dina wax jaam bu nekk ci yéen nekk lii alam utika mala est ce que joxaw ma la woon alal waaw yaqulanna balaa du man lu dul ne ah kay waaw bul xaar nekk naan milliardaire man moom kon bokk de ku nekk la la yàlla jox te alal du nekk ay milliards kese ay moyens waaw ay matériel ak loo xamante ni yow yaa ci doon dund te manoon cee jaamu yàlla mu ne est defaluma loon maana fay la yaqulanna waat naa ne dina wax balaa ah kay summa ginnaaw gi la yaqulanna mu wax alam ursil ilayka rasula est-ce que yónni ma la woon ndaw yow sama jaam bi sallallahu alayhi wa sallam fa la yaqulanna bala te dinañ wax bu boobaa ku nekk ci yéen bala ah kay fa yanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar falyattaq falyattaq falyattaqiyanna ahadukum an-nar walaw bi shiqqi tamra fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyiba bu boobaa nit ki dina xool dajooram du gis lu dul safara mu xool càmmoñam du gis lu dul safara kon nag falyata falyattaqiyanna ahadukum an-nar kenn ku nekk ci yéen moytu na ragal safara jaare ko walaw bi shiqqi tamra même bu dee ñaalu tàndarma dogu tàndarma lay saraxe ngir musulu ci fa in lam yajid bu ko trouvé fa bi kalimatin tayyiba na ko jaare ci li nga xam ne mooy kaddu goo xam ne kaddu gu rafet la kàttaa riwaaya bi njëkk indi ne ak sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu ittaqu an-nar walaw bi shiqqi tamra loolu imaamul Buxaari ci kitaabu ko indi baabun ittaqu an-nar walaw ragal leen safara dogu ab tàndarma la moo tax imaamu muslim mu ngi ko indi ci kitaabu zakat tamit baabun alxastu ala sadaqa walaw bi shiqqi tamra voilà foofu la indi ne Seydina Adi ne man de dégg naa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam no wax na man istata'a minkum an yastatira min an-naar walaw bi shiqqi tamra falyaf'al voilà na ko def waaw ittaqu naara moo tax baabu alxastu ala sadaqa boobu bi ñu wax sànq ci kanam mu indi eh, mooy hadis mille seize yi la day indi di indi yeneen version yu bari ittaqu naar walaw bi shiqqi tamba fa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba kon nag mu ngi noonee loo beneen bi mu ne fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba ragal leen safar waaw kanta bi mu mujjee indi ne waa ji day xool fu nekk ah du gis lu dul la mu jiital loolu mooy la borom bi wax rek ah ah yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullaha inna allaha xabiirun bima ta'malun yéen ñi gëm ragal yàlla gëm yàlla ah yéen itta ittaqullaha dool leen ragal yàlla wal tanzur tanay xool nafsum bakkan bu ne maa qaddamat li nga xam ne moom la jiital li xadd ngir ngir ëllëg waaw Allahu akbar nay suuraale ca suuratul xasr mu jiital ngir ëllëg wattaqullaha dellu leen ragal yàlla di toqoo ay digalam tay sori ay tereen inna allaha borom bi dëgg dëgg xabiirun aji xamaa koon na ku dañ kumpala bi maa taamaluuna ci li ngeen di jëf waaw yeneen way sa sa waxlu leer di nga taxaw yow sa dejoor ah li nga jëf lu baax ngay gis beneen bi la nga gis lu ñaaw du xool du gis lu lu mu lu mu lu mu lu mu la mujj la mujj la mu la la ma illaa ma qaddam waaw safara ne fee di fuur keroog waaw malaaka yi di ko téemal bés waaw naan zarni waaw waaye borom bi doo bàyyi ma ma ma ma ma ma ma kii leen rek waaw doo bàyyi rek ma kii leen yow borom bi tabaaraka wa taala waaw waaw waay waay waay borom bi tabaaraka wa taala ba ma ñoom ba ma ñoom borom bi tabaaraka wa taala kon nag wa yanzura bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqaa wajhihi waaw kon nag fattaqu naara loolu du ay kii de gis nga borom bi yi mu naan la sori leen te safara lépp lu lay jëme ci safara wallahi moo tax gisoon nañ hadis bi Seydina Jibril <laughs> bi eh, alayhi salaam bi suñu boroom eh, defaree safara bi ne ko demal damaa demal seet safara damal demal seet daa bu ma bind ginnaaw ba demee àjjana dem safara gis na mu ñànge ak yoon mu ne borom bi laa ida mësuma gis kenn du ko dégg di ko dugg waaw lan moo wax loolu hein da nga foog na ay kaf la quoi <laughs> yonent salaam bi yii muy wax nii ay nga foog ne loolu ay kaf la nga naan man sama yoon newu ci naa def ma neex de même lu la fegal safara lu mu néew néew ndax buntu yiw yi dañoo bari lëkkaaleem ak suñu buntu yi xatta doomu tàndarma booy xar ci digg bi joxe ko ngir borom bi fegal la ci safara wu jox joxe na ma safara nangu ko def waaw bul xet dara ngir lakk-lakk ëllëg yow nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom zuhzihu anin naar te borom bi nee na fa man zuhziha anin naar wa udxila al janna faqad faaz waaw keroog képp koo xamante ne nii zuhziha anin nar soril nañu ko safara képp ku ñu soril safara ëllëg waaw wa udxilal janna ñu dugal ko aljana faqad faaz kooku gañe na bu lee nag dundu àddina gii moo tax fexe woo jëf topp neexation àddina ak yëgëdik àddina ak yooyu moo tax ba jëfoo loo xamante ne moo lay fegal safara ëllëg na la leer ne wamal xayaatu dunya illa mata'ul ghurur waaw na nga yëg ne gis nga dundu àddina gu jege jiita doyadi nekk lu dul poñatam loo xam ne day waraate la waaw poñatum waraate la de loo fi am loo wallahi bés dina ñëw nga ñàkk ko ci nii wala ci naa bu taxee ba lu yóbbu lii la yonent may saa saa même bu dee fellu tàndarma daggal tàndarma ci digg saraxe ko ngir borom bi musal la safara nga ne sama yoon new waaye li nga jël lu raw tàndarma ak lu ko lu ko gën a féete kaw def ko ci yu xaraam na la leer ne àddina gi tax ngay def loolu ndax ci nga da- ci nga dale ci nga dale fi sa xol dale ci ngay kiiwe ne la yëg ne loolu àddina boobu nekkul lu dul poñeetam loo xam ne am waraate la te bàyyil ba yenn yu metti rek dal la nga bokkoon ci showbiz bi jamono yu kën yëg nii gaa yi ngay tëgg fu ne di salaar fu ne di def fu ne gaa yi di naan moo yoon mbir mi soo bëgg dem dem di dëgg ci clé quatre coins du monde fu ne foo dem fuuri romb la topp la wallaay gis nga dundal ba ci kanam nga nekk mag dina nekk mag ba fayit kenn tuddatu la ndax am na ñeneen ñu feeñ yow nga yàgg dépassé nga gis nga bu fekkul woon ne am na loo loo yor wala loolee ak sa train de bu rës <laughs> yow da ngay ñëw ba daanaka sa dund nit ñi da ngay bés bu la nit ñi di nattalewaat naan mu ngi temps yi ci dépression la nekk elle n'a rien maintenant elle n'arrive même pas à vivre elle n'arrive même pas à avoir waaye dara daanaka ñaari salaamaaleykum waa du ko am waaw gisatoo fan ya fan ya déggatoo leen waaw fan ya la doon dax di la laaj ay autographe dootoo leen gis de ci monde caaxaan bi yépp nag dootoo leen gis dootoo leen gis waaye sa manager ya dootoo leen gis am na ñeneen ñu ñu manager nekk nañu retraite ñoom di di di ko couler douce ndax ñoom ñoo la gënoon a muus en général waaw mooy rien que deewagoo gaa yi banañu la nga wéet léegi da ngay nekk yow kese waaw te foo nekk mbooloo yee la doon daal lépp la ñoroon bexal hmm. dañuy yekk rek ñu ne moom sax day sànn dañ ko hospitalisé ku ci mën a jàpp di ket ngir yow ñii di ubbi ay litsi ñii di ubbi ay yeneen ngir rat nañ la jàppale ngir dimbali la ngir ñu mën laa fay loo bu boobaa ngay xam ne wamal xayaatu dunya illa mata'ul ghurur te loolu am nga chance ah. fekk deewa boo mën ngaa dab dabal mais fi ngay xamee ne mooy mata'ul ghurur dëgg dëgg dëgg boo deewee ci caaxaan yooyu waaw bañ maasale suuf sa kaw wallahi ci ngay xam ne wamal xayaatu dunya wallahi dundub àddina gi nekk loon illa mata'ul ghurur waaw poñet moo xamante ne day wore la woon kon nag fattaqul naara na ngeen ragal safara de moytu ko walaw bi shiqqi tamra même bu dee ne ndaggu standard ma ngay saraxe mooy lépp loo xamante ne nii lu lay saraxe lu lay eh, eh, taxa fegu safara nanga ko def boo ne aw ma mu ne wa man fa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba ah ku manul kaddu teey kaddu teey kalimatu laa ilaha illa moo gën a diis lu dut moom ci boyot ba ci ci ci ci balance ba ëllëg waaw wax ju teey juy yëwénal ay diggante wax juy rax taxal ay diggante yooyu wax ko wax juy defar nga yor jikko yi nga xam ne mooy jikkoy puso nga xam ne fu mu ñëw day fekk ñaari takkaloo mu leen di jéem a boole dafa ñoo yor jikkoy paaka yor sa lam nañ di yàq ay diggante ka dénigrer nit ñi ka xas nga bañ a def loolu waaye wa bi kalimatin tayyiba ci kaddu goo xamante ne gu teey la kon nag ci yoonu yiw yi bari na ku manul lii war ngaa man lii kon nag ah lii de lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba léegi ci bunt bi ñu nekk di wane kon nag bunt yiw yi bari na de kon nag nañu ci sóobu fal